ma ne la loolu boo tax architecte yi war nañ ci bàyyi xel nii tabaxi mosquée defe ko noo xamante ne nii imam bi mooy nekk waxuñ la alxaramul makki alxaramul ki loolu taxul ñuy wax parce que foofu kaaba gi ngeen jàkkaar lool mu ngi nii de façon par force dina am ñoo xam ne beneen côté bi waa imam bi mu nee fii jàkkaarloo kaaba gi nii mu fees del xam nga ne dina am ñoo xam ne aa face imam bi mais ca beneen côté ba lañ nekk ñooy waxuñu la ñooy waxuñu loolu waaw ñooñu waxuñu voilà mais mooy bu ñuy tabax jàkke yi war nañu def de telle sorte bu ñu def noo xam ne sàppe yi imaam yi daa am ñoo xam ne ñoo nekk ci kaw surtout yi nekk étage léeg-léeg gars yi xaw ma dañ ci dul bàyyi xel dañuy def foo xam ne imaam bi moom buy taxaw buy jiite ci suuf gaa yi nekk ca kaw am na ñoo xam ne fa ñuy nekk moo ko gën a moo moo moo nekk ca kanam waaye am na beneen problème ci ñoo xam ne moo jigéen ñi sax la ñuy def ñu nekk ca kaw mais ñoom fa ñuy nekk ca kanamu la ñuy nekk. waaw loolu nag bu mooy li nga xam ne mooy li gën a euh, jaadu ndax euh, man euh, yonent bi alayhi salaatu ne woon man man iqtata'a qay qiida shibrin min al ard tuwiqahu min sab'i aradin képp koo xam ne dafa sàcc jël lu toll ni shibr lu mu ndaw ndaw ndaw ci suuf kooku buñ koy mbugal dañ ko koy defal caq ci juróom ñaar yi li nga xamante ne mooy suuf booleel ko ko kon mooy mbir mi mooy doone man fii rek la moo tax kaaba gi par exemple boo demee ñi jullee ci kaw étage yi kenn du la noo yéen amu ngeen julli parce que yéen ah, yow lii ngeen nekk ca étage mooy attey jàkka ji foofu day attey ci kaw day yor attey ci suuf moo tax man ngaa jaar ci étage yi daal di def tawaaf te day baax kon nag mu ngi noonee loolu kon loolu lu jara bàyyi xel la ci eh, bu ñuy argile eh, eh, ya sada al al ya sadat al al architecture <laughs> yéen waa gërëm euh, la waxkat yi ak tamit ñi nga xam ne ñooy bëgg defar mm, jàkka nañ ci bàyyi xel bu ñuy defar plan yeeg yooyu euh, que ne bi moo war a nekk ci kanam voilà moo tax waraahu dañoo sàppe ca gannaawam ca gannaawam la ñu kon nag mu ngi noonu bon léeg-léeg nag dina demee noo xamante ne jàkka ji day fees fees boo xamante ne nii. mooy ñëpp mënuñoo nekk ci ginnaaw fees na ba ci mbedd mi turuq yi yëpp ñoom dañuy yor attey jàkka ji léegi léegi des fois fi nga xamante ne nii mooy am place surtout bu dee kër dañ ko dang mu nekk ca kanam loolu mooy ca kanam euh, bu boobaa yooyu yëpp mooy loolu temps normal lañ lay wax quoi temps normal euh, nañuy bàyyi xel loolu wallahu taala alam kon mu ne wasafaf naa ñun ñu daal di sàppe li nga xam ne mooy xal xalfahu ca gannaawam léegi gisoon nañ ci riwaay bi ñuy def taxriij bi que am na ñoo xam ne biñ ñëwee nit ñi biñ déggee yonent bi saa saam bi ñu ngi ñu ngi foofu daa am ñu ñëw mais ñoom julliwuñu ndax bi yonent bi saa saam di julli la leen dégg ñuy wax <laughs> ci maalikum nu dox sum ba ñeen ñu naan ñun de wa wa wantu <laughs> ñu namool lool yonent bi saa saam daal di ñaan yàlla an daa alayhi mu ñaan ci kawam waaw ñeneen yi naan euh, ñoom ñoom ñoom daal euh, mébatoon nañ lu yées daal di koy daw yeneen tubaab saa saa bi mu sëlmalee mu wax ak ñoom loolu dañu ciy xame lan que mooy ne du complètement lu ñu xaraamal ay nit bu ñuy julli ngay wax seen wet mais à condition mu nekk wax joo xam ne du leen perturber voilà du leen perturber yow bu dee ne kii julli ñaar ñuy julli kii di julli fii kii di julli fii kii di julli fii la yeneen tubaab saa wax ne bu leen. Eh, wala sa sikkar gi mooy di sikkar bañ jógee Tabuk ñii di wax fii di mu ne leen déedéet yéen woowu ngeen koo xam ne asamman wala ghaiba koo xam dafa tëx wala ku fi newul waaw irba'u ala anfusikum waaw ak tamit kuy julli waroo di déranger yeneen voilà ndax ku nekk ñi ci jaamu yàlla waroo déranger keneen ki mais ñii ñu ngi doon wax loo xam ne yonent way saa saa ma ngi koy dégg mais à condition na fekk ne du perturber ñooñu wala bu nekk di waxtaan waxtaan woo xam ne man na leen a jax-jaxla am yonent bi saa saa loolu moom laalu ko waaye am na ñu mu doon jiite ñoo xam ne ñu ngi ci woon te waxu leen ne hey yéen mais ñoon ndànk lañ doon wax mais ñu ngi leen doon dégg voilà mais daal li bi a mat mooy loolu nit ki tamit na koy moytu bu nit ñiy julli eh, mu nekk ci wet gi di waxtaan eh, loo xam ne day tax ñenn ñi seen xel dem ci amaana sax imaam bu surtout bu dee tariwul eh, ci kaw ndax buy tari ci kaw wala buy tari suuf loolu en général mën na sa wax ji mën na ko perturber voilà loolu tamit dañ ko ci gis euh, euh, ci hadis bii nii voilà te ne kii euh, am na ñoo xamante ne ni dañ doon waxtaan voilà ci wetam bi yonent bay saat saam pare nag ci la wax ak ñoom waaw loolu yi ñu comme ni imaamu Nawawi mooy nit ñi bi ñoo xam ne ci la yonent bay saat salaam ñëwee ñu yëg ko waa dëkk bi yëg ni ñëw na non bi mu jullee pare avant lool ñu nee na summa sallama wa salam naa fa habastuhu ma téye ko nag ci benn plat xazira waxoon nañ la ko mooy dog yi yàpp yooyu nga xam dañ koy def ci ñeex am ndox mu bari def ci li nga xam ne mooy daqiq daqiq mooy sungu feexeetu kii farine voilà farine mu boobu laa doon cherche <laughs> farine maa ngi naan sunguf sunguf farine farine du xam nga farine way <laughs> waaw <laughs> mooy yeelu sunguf la rek voilà léegi loolu la ñu def ci léegi fa sami'a ahlu daar yi mooy loolu par exemple dañuy ciy jànge te ne kilifa bu ñëwee sa kër nga teraw ko nit bu ñëwee sa kër nga teraw ko rawatina boroom xam-xam rawatina koo xamante ne euh, ku ñu yaakaari diine la wala yu mel noonu ci diine la wala yooyu mooy nay googu nga naan non man nag sama sër man sama kër damul dara sëriñ yooyu dara bu ñëwee ma tegal ko ndox ah yow yow xanaa xamoo ne loolu du ah. yow lii sunna mooy nga nga berndeel ko moo tax bernde yooyu <laughs> ah suñ juuf <laughs> jëwriñ suñ <laughs> Moodu jëwriñ ah yooyu dafa am solo yow na moom yàgg sa waa ji fay moom yéen na ngeen mais nag eh, jëwriñ moom exception la ci ci ci njuufee nii njuufee nii lépp lu fayeen yi di liggéey ñu ngi koy travailler <laughs> c'est que nag fayeen yi daa mel ni ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo cëpp bay rek waaw <laughs> waaw fi majaalil akli <laughs> qad faazu ñoom daa mel ni ñoo jël ndam la waaye ah bu ñu gañee gaay yi it bu ñu gañee njuufeen yi njuufeen yi ni ngeen leen gañee daanaka moom du dara presque ex aequo mais euh, <laughs> jëwriñ moom kii la moom exception la moom njuuréen la boo xam ne moom nee naa moom njuufeen bi bokkul ak façon yenn njuufeen yi ma xam quoi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw mooy berne yoo yee yu am solo la loolu sunna la nga naan nga mën saa soo yooyu am solo yooyu waacal ah njoñ sa waay nga man ko naan non non mais ah, on va acheter une kebab quoi voilà une une pizza non sa waay waaw waxuñu la nga def loo manul waaw li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi ngir mu dépenser képp koo xam ne lu la borom bi yaatal na mu la yaatale dépenser lu toll noonu wa man qudira alayhi rizquhu képp koo xam ne dañ koo xompal ak am amam falyunfiq mimma ataahu Allah moom na dépensé selon ni ko yàlla may li mu ko de li mu ko jox waaw ndax borom bi kat laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha borom bi gàllut ca suuratu talaax benn bakkan lu dul ca selon la mu ko jox waxuñ la nga fi yenu loo manul déedéet mais defal li nga man te yàlla tax boo ko manee def ko boo ko manul nga def sa kem kàttan li nga man waaw mais man ko ba pare di nay nay loo ko ay kii waaw ah, c'est que non c'est que nangam ak nangam quoi waaw ah <laughs> loolu dañ koy def yonent bi saa salaam lii ma ko fi indi ngir julli mais bi mu paree occasion la ñu daal di koy ganale nag waaw bi ci xasira waaw ganale kilifa goo xam ne dalaa seet si wala gan goo xam ne dafa ñëw nga amoon loo sàkku ci moom bu ñëwee defal la ko ah rafet na bu paree nga ne ko ah. sëriñ bi wala diw ah de man ngaa xaaraale rek waaw te réew it bu boobaa moom miñ ko wax mu bañ ne non non non sinon si que non non non sa waay jaru ko non non rek daw déet ngir ne day bañ a teg waayu coono loolu moom pare na ngir loolu te da koy neex gis la loolu nga ciy xéwlu toogal defal ko sa mbokk na nga toog ngir moom. waxoon nañ la fa di Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi buñ doon wax affaire koor ki woor naafila est-ce que am na droit dox wala déet yeneen trois cent cent mi mu ne ànd ak <laughs> dem am ñu <laughs> affaire ñu ne ko <laughs> kaay lekk mu ne damaa woor yeneen trois cent cent ne ko mais inna waaw sa bopp nga xam ne dafa ngaar daaj yow ay mbir sonn ngir yow defar kii defar lim defar sonn ci ngir yow. nga naan ko damaa woor ne ko dogal après booy bu la neexee nga woor beneen bés <laughs> voilà mooy loolu tamit yow da ngaa war a mooy nit ki daal euh, jullit bi comme gisoon nañ ko samaxan daa war a nekk ku woyof ida ida qada waaw moom léppam daal léppam yonent bay saa saa waxoon jullit bi mooy koo xam ne dafa nekk koo xam ne day woyof waaw waaw ci léppam nga xamante ne day woyof quoi bu bañ a nekk koo xamante ne mooy de gars yi sax buñ koy buñ koy buñ koy laaj dara ah dañuy xaw a hésiter parce moom loo ko wax mu bañ quoi moom na je non non yonent bi saa saa nee na rahimallahu imra'an ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada kon nag mu ngi noonu le ah yal na borom bi yërëm te yërëm na sax nit koo xamante ne nii léppam moyof la buy jënd buy jaay ah léppam muy def rek. da ciy nekk koo xam ne ki gooyof te lay mooy mooy mooy jullit du du du compliqué waaw ko loolu voilà ah nga ne ma toog waaw waaw naa la ko kon baax na waaw kon baax na kon waaw insha allah kon baax na yenen dama ne saasan toog fa xabastuhu ala mooy taalibe bi moo war a am yenn initiative yooyu du ne ah sëriñ bi kat gis naa ne um ñii daa julli rek après ne mu ngi dem yow yow dante woo dara <laughs> dé da ngay am na ah seen eh, xaaral bokk indi xéewali xaaral xaaral sëriñ bi xaar leen rek xaar leen voilà waaw <laughs> léegi fa samay awlu daari waa quartier ba dégg na yonent bay saasaam ñëw na ñu gaaw bari fa saaba rijaalu minum hatta kasura rijaalu fil bayt nit ñi gaaw ñëw moom lañ la doon wax nit ku baax fu mu nekk nit ñi dañ koy topp moo tax Seydina Omar c'est bi mu déggee yonent bay saasaam sûrement que ne daa ñëw laaj ñu ne ko dem na mu ànd naag Seydina Abubakar joxoñ ko fa mu jëm wala côté yooyu lu mel noonu la du lu ñuy dogu mais du nekk voilà mooy mu ñu topp ci yeneen saxaaba ñëw waaw mooy bi ñu yëgee ne yeneen tibay saa ngi fi dañoo ñëw génn mooy yëgee tam waa ne am na boroom xam-xam bu ñëw seen koñ dëkk fi ñëw na fi da ngeen war a profiter waaw war a ñu toog ku nekk naan waaye yow lii mooy lan mais nit la ñuy ne daa non am na lu ko boroom bi yëkkatee lum la yëkkateewul yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat borom bi mooy yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen ak ñi nga xamante ne nii dañ leen a jox ah xam-xam li nga xam ne ay daraja ñooñ da leen a yëkkati waaw waaw innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ñii ragal dëgg dëgg yàlla ci jaamal yi ñooy borom xam-xam nga yëg ni ñoom ñëw nañ dañ leen a war a kontaan ngeen bàyyi la ngeen de fekk fa mu nekk du ngeen ne non waaw dafa dama koo du xam ne sama buntu kër du xam ne suñu kër non man moom bu ñëwul du ma ñëw ah du ma mu fekki fan mooy kan eh, dañ ñoo gën yooyu ngay gis nitu ñi nga xam ne seen xol yi dañoo fii qulubihim marad wallah seen xol yi dafa amuk feebar ñuy jaay fullu nee wal iyaazu billah al mahrumu daal ay waaye ki ki ki yàlla xañ mooy ñu mel noo nee ngeen ñi gaaw daw ñëw kër yonent kër Itbaan ndax dégg nañu yonent kenn yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mu ngi këram waaw léegi waaye it ngir ñu barkeelu ci moom jële ci moom tibbe ci moom waaye it imaam bi bu déggee kuy wax lu dut noonu mooy boroom xam-xam bi ñu njàngee il faut mu corriger ko moo Imaam An-Nawawi xam nga xadis bi nee nañ la dina ko indiwaat te buñ ñëwee yaa vay bi nga xam ne moom lañ la waxoon mooy xadis deux cent euh, buntu deux cent vingt cinq baabu xam nga nu mu ko tuddee fu mu indiwaat xadis bi baabu tahrimi samaa'il ghiiba wa amri man sami'a ghiibatan muharramatan li raddihaa wal inkaari alaa qaa'ilihaa fa in ajaza aw lam yuqbil minhu faaraqa dhaalika al-majlisa wala faaraqa dhalika al majlisa waaw in amkana mu ne ta ba buntu bi xaraamal di déglu jëw te tamit diggee ku sariya diggee te dégg jëw gi nga xam dafa xaram mu delloo ko bañ ko wan ni lii yoon di wax ci deru nit mi ko wax ki ko wax bu dee nag na ci def ko wala boobu ba mu ko waxee gars yi faala wuñ ko mu jóg daal di takkale ko bërëb boobale bi mu ko indee deuxième xadis yi mu indi foofu ci buntu boobu mooy xadis Seydina Itbaan bi mooy lan dégg jëw yonent may sasam dégg ci Maalik waa ji gars yi njëkk am ku ne mais ay na Maalik loolu gisuma ko bi waaw amaana kooku noonu doon laaj dañ ciy jànge ne nit ñi bu dee ñu baax lañu ay àndandoo yiw xew wala bërëbu yiw nga gis sa mbokk moo xam ne gisoo ko fa te xamoo lu tax aayul nga laajte mais anamu waana diw mooy di di di di di wu te tamit di di di soxlaal mbiru nit ñi soxlaal la yow doone man daal ñëw na boo ko ñëwul lu sa soxna xëy na déedéet nga ne waa diw de gisuma ko ah waana muqaddam muqaddam de gisuma ko <laughs> ah ah ne ma ah ah mu ko amaana kenn comme dinañ na ne ah moom daa voyage woon nga ne ah waaw kay mooy loolu la. mais nekk fi rek naan seenu magu bopp la ah, non non gars yi non non non faut pas semi semi si euh, s'immiscer dans les affaires des autres des autres loolu du loolu dugg ngaa dugg ci lu yo yor sa dilo sa mbokk la yeneen way sa sam loolu la ñuy jàngal moom ci woppam danoon jekki gis nañ fi keroog hadith say naa anas bi euh, booy juif boobu doon ko liggéeyal doon ñëw këro tax da yonent way sa sam da ko neexoon quoi <laughs> bi mu njëkkee gisu ko ne mais ana ana diw ñu ne ko dafa feebar mu ne nañ leen dem seeti ko wala man na diw dafa njëkki gisu ko moom am benn waaye ne maa Malik la ara mais Malik lu mu def man de gisuma ko ci biir mbooloom mi hmm? loolu dañ ciy gis loolu dañ ko ciy jànge di bàyyi xel euh, euh, diw di seet ku ñëwul ko absenté wala ku ngeen gisul ngeen di xool ci lan la ne est-ce que jàmm la ak yu mel noonu léegi nag benn waaye ne kooku naafiq la bëggul yàlla bëggul yonent bi alayhi salaam waaw xam nga lii ci riwaayu bële mu ngi naan boobu yonent bi alayhi salaam bi ñuy wax lii mu ngi julli ba pare ñu bëggoon ci moom lu ñaaw yonent bi alayhi salaam ñaan ko yàlla wala lu bon ñu dal ko waaw muy loolu la imaamu Nawawi naan lool façon ak la waaw léegi nag ki dégg il faut nga delloo ko ko wax moo tax yonent bi alayhi salaam ne ko laa taqul zaalik ba mu sëlmalee mu ne eh mu ne bul wax loolu ba pare joxe lan moo tax waroo wax loolu mooy tout le temps ngay positiver di xool nit ñi même bu dee nit la koo xam ne ni mu koy fexe gàttal nga fexe wan lu rafet ci moom yow li nga xam ci moom te ñoom umpule wuñu ko mu neen ala tarahu xanaa gisoo ko moom qaala wax na laa ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah ta'ala te ni wax na laa ilaha illa allah di sakku ci waxam joo li nga xam ne mooy la face d'Allah Allah ah Allah Allah mooy shahadatu rasulillah yonent bay saa saa moo seede ne kii naafiq te kat imam mi wax non kii yee nu tudd Maalik ibn Duxsum wala Duxsum wala Duxaysin radiyallahu anhu moom mimman shahida Badr Badr moom ci saxaaba yi fekkoon Badar la bokk moo tax yeneen bay ne mukk ne kooku du naafiq xanaa déggu ngeen moom wax na xamaa xam gisoo ne nee na laa ilaaha illallaah di ci sàkku yàlla kese kon koog mooy nekkul laa ilaaha illallaah ja nekkul ak nifaaq ak naafiq la la la nëbb ca gannaawam déedéet waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu yonent bi xamal leen que waaw mooy boo gisee nit di wax ci seen mbokk mu ngeen bokk wala mbokk jullit wala kenn di wax ci moom lu ñaaw arrêté ko ndax diw la nekku fi dikru ko axaaka bi ma yekk di tudd sa mbokk moo xam newu fa ci loo xam ne bu ko fa di fekkoon du ko neex nga arrêté leen waaw mais toog li gën a ñàng mooy sëriñ ba bokk ci jaw ja wal iyaazu billah yonent bi saa saa ne déedéet waaw moom mii fekke Badar te moom mii moom la moo jàppoon Seydina Suhayl ibn Amr keroog Badar moo ko defoon prisonnier loo <laughs> hein waaw te kii Seydina Abu Hurayra soloo ña nga xam ne ñoo doon wax ci wàllu ka nga xamante ne euh, benn saxaaba xam nga euh, kii euh, nu mu kii saxaaba bële ibn ibn Abi Baltaata hein moom ba nga xam ne ci nañ doon wax ay mbiram naan euh, euh, bëgg koo cor euh, la Seydina Omar doon wax daan ni ndax dafa yoole jëloon xabaar yonent bay saa saam keroog ba muy waaj ubbi Makka yónni ko benn jigéen ngir mu xamal ko waa Makka bañ ko jàppee découvrir ko décou gis ne moom la yonent bay saa saam da laaj na ko mais ma hada ya Hatib ibn Abi Baltan mu ne ko moo expliqué ko yeneen tubaab yi sax Seydina Omar ne da'ni adrib unuqa haadha al-munaafiq bàyyi haadha al-munaafiq bàyyi ma dóor doq naafiq mu ne ko famaa wa maa adraaka anna Allaha ittala'a ala ahli Badr wa qaala isma'uu maa shi'tum faqad ghafartu lakum ne ko Omar lu la xamal xamoo ne borom bi yëddu na xool na gis xool na xolu waa Badar ne leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen ñooñu kenn du ci naafiq wal iyaadu billah voilà te kii bokk na ci ñoom <laughs> te moom kon. non seulement ah al imam Ibn Ishaq rahimahullah pour wan la ne aka dafa solo ci Maghazi yi gisoon nañ ko ci siira bi kene yonent bi alei saatu salaam mii la so la yónni woon Maalik ibn Duxshin Duxshum wala Duxayshin wala Duxshun moom Ma'd ibn Adi ngir ñu dem daal di taal masjidu Diraar mooy jàkkaay ay joo jële ji gées joo jële naafiq yi defoon ngir concurrencer ko jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam te kaccoor bu mag ba Abu Amir al-Fasiq di woon def lu ne nañ ko fa defal bu ko defee moom mu mën a ñëw foofu waaw ñoom ñii la digaloon moom ak maanam na adi ngir ñu dem radiyallahu anhuma dem daal di koy lakk kon kay kooku xam nga ne sori na ci naafiq waaw <laughs> léegi nag nga ne mais lu tax gaa yi doon ko wax mooy mu ne lenn la lenn la mën a nekk mooy malgré ne naafiq yi ñi nekkoon naafiq moom dafa dafa amoon dale mooy dafa amoon li ngay gis nit mu baax lool mais am ñoo xam ne ay àndal da nga naan mais kii nan la mën a nii ba pare ànd ak façon nit ñu mel nii. alors que mooy borom bee def moom mu pensé wu envers ñu mel noonu nit ñu mel noonu amal ñoom yoo xamante ne di nekk ak ñoom ku xamul nag da ngay foog ne ñoom ci ñoom la bokk alors ko bokkul ak ñoom waaw. lan moo ñuy tere que ne xam nga soxbatu faasiq dañ koy tere àndandoo ab kàccoor mais bu dee ne kàccoor bi boo àndee ak moom bu kàccoor teem boobu mu wàññi ko wala mu ba ko alors que boo fi newul mu tëj dëkk bi mais kooku dañ naan la kooku day nekkal moom yow te te fekk yàlla mujjal na la ci kàccoor teem gi koo xam ne boo nekk ak moom kàccoor teem bu arrêté ko wala mu wàññi ko mais kooku day nekkal moom. <laughs> bu boobaa ki nekk fële dina li mais xoolal kàccoor bee moom lu néew mi ni mi yaaram ni mu kiibe di nekk ak moom alors que la voilà loolu nag lañ mën a wax ci Seydina Maalik ibn Duxsum li taxoon mu doon nekk ak naafiq yi nekkul da doon collaborer ñoom di leen wax lu leen neex te tamit di leen jëmbat ci nifaax déedéet déedéet loolu kese la loolu ñu ciy jàng ne la pa les certaines dañuy naxaate sont trompeuses waaw mooy. léeg-léeg nga gis nii ci biti loolu moo tax sharia doon ñu wax gisoon nañ bunt bi ñu gisoon attey nit ñi dañ koy dawal ci li teen li nëbbu yàlla lañ koy bàyyee te kii li nëbbu ci moom yonent bi alayhi salaam moom moo ñu wax daal li ñu koy leeral ne alaa taraahu qaala laa ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allahi xanaa gisoo ne nee na laa ilaha te laa ilaha illa allah moom yonent bi alayhi salaam a ko certifié de sàkkuwu ci lu dut borom bi tabaaraka wa taala ko dëgguwul ku yonent may saasaam ne lii la ci jublu kooku dëgg kooku kat mooy dutee ci ay mbiram moo tax kooku dafa sori loolu waaw aka ne kon ku baax mën nañ ko tuumaal waaye yow moomu ki baax li am solo mooy bu tuuma nga dëggu ci yow rek waaw mooy tuuma yàgg na waaw ku baax nga gis ñuy wax ci moom ab deram loo xam ne baaxul waaye yow fexeel ba loolu moom dëggu ci yow loolu am solo li am solo mooy dëggul ak sa borom yaa ayyuhal ladina amanu ah taqullah wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen yàlla te ànd leen ak ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu loolu am solo waaw kon Malik ibn Dukhshan radiyallahu anhu aka sori nifaq moo tax yonent bay saa saam ko lool ne déedéet te tamit yonent bay saa liñ njëkk a basé wu dane ko ala tarahu yaqul xanaa gisoo ko mu wax mooy waxam jooju rek waroon nga cee day lu yow bañ koo tuumaal ak naafiq waaw ku ne laa ilaha illallah bul ne non saay mi man wóolu ma ko ah saay boo mayul naafiq la déedéet boobu yaa ngi may iblis muy dox sa digganteeg sa mbokk déedéet déedéet loolu waru la noonu de mukk déedéet kon loolu rek njëriñ la la basé wu waaw bu bi nekk di di lañ ba doj di kii wag suu suu ut zanni inna ba'da zanni ism yenn bàkkaar yu mel noonu bàkkaar eh, eh, jor njort yooyu bàkkaar ba waaw Allahu akbar léegi waa daal di leeral moom lu tax moom ñoon jàpp ne kii am naafiq lañ xanaa moom la am naafiq la waaw mu ne am allahu wa rasuluhu alam alhamdulilah dañ ciy xamee tamit taalibe bi bu alquran ko yonent bi alayhi salaatu wax bu mu ci nekk naan non loolu naa nga wax naan doon da ne waaw loolu ñun ci biir de li nga wax noonu yonent bi alayhi salaatu loolu da yàgg sa borom beeg yow yéen a xam waaye ñun daal li ñu gis ci biti mooy ndax yonent bi alayhi salaatu jàngaloon nañ leen atte yi dee leen yem ci biti te pourtant bu ñemoon ci loolu doonuñ ko woon traité naafiq ñoom li nga xam ne traité ko naafiq lenn kese la mooy li muy nekk ak ñoom ñoo xam ne xamoon nañ leen ak naafiq ñuy nekk ak ñoom mais loolu amaana man nañ la ci ne boo mooy soxbatul ashrar waaye ñëw ba di ko traité comme ñoom loolu nag lu ëpp la waaw ci kaw noonu alors que mu ngi naan la ilaha illa allah waaw léegi kon loolu dafa am lu ama am solo allah <laughs> waaw kon nag ñëw foo ko déggee bu ci bu ci ànd waaw soit nga wax leen ko buñ la déggul nga jóg dem sa yoon waaw buñ ñëwee ci buntu boobu la insha allah <laughs> mille ñaata <laughs> hadis mille cinq cent vingt cinq ah, loolu <laughs> ah, euh, la rek ndànk-ndànk yooyu jàpp ki nga xamante ne nii mooy xolo ca ba kon nag mu ngi noonee kon dañ ciy gise kon imaam bi bu gisee loo xamante ne ni ak yàq la ci biir ra'iya gi waroom xam-xam bi ci biir taalibe yooyu gis na ñoo xamante ne ñu ngi wax loo xam ne mën na jur yàq mu fexe fay daay googee yàq googee ndax ñi liñ doon wax ak yàq la yeneen bay sa sam daal li na koy tere voilà waaye ñoom le fait que ñu wax ko ci kanamu yeneen bay sa sam beneen jàngat mooy ne façon la boo xam ne dañ koo wax ngir yonent koy saasaam dégg ko bu ko defee moom mu wax leen ci tamit lan moo ci atte yooyu ak tamit lan waaw loolu yi dañ ko ciy jànge <laughs> que ñoom boo ngeen ñëwee ci boroom xam-xam bi li ngeen xam ne lënt na ci yéen wala yoo xamante ne leerul ci yéen ngeen wax ko ba mu dégg ko bañ ko koo nëbb bu ko defee moom dina mën a faj loolee waaw dina mën a faj loolee moo tax yeneen ci alayhi salaam bi mu ko déggee te tamit mooy da ngay xam ne yow waroo xaar ñu naan ñu lay poser question boo déggee wax ji rek yow ci saa sa war ngaa mën a intervenir ne déedéet bul wax loolu waaw bul wax loolu rek déedéet bul wax loolu Allahu akbar kon nag mu ngi noonee <coughs> bu dee ne par exemple côté boobu la ko ñenn ñu doon waxee mais kii di insister du côté nasiha du ne da koo wax yonent bay saa sam dégg ko ngir mën a nasiixa leen ñi parce que ba ba ñeen bëggoon ne yonent bay saa sam aka bëgg ñoo bëggoon mu ñaanal ñu ñaan yàlla gaa yi mu ñaan yàlla eh, ki nga xam ne mooy Maalik mii rek waaw yu lul yées daal di koy dal waaw yonent bay saa sam xamal leen nag li tax xadiis bii nii te moom lañ dëkk a gis ci njàngat yi mooy te ni affaire bi du loolu nag waaw wax na laa ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah na ci safara képp koo xam ne nee na laa ilaha illa allah muhammadun eh, eh, yabtaghi xam naa kayit bi ma yor moo ne muhammadun rasulullah bi dhalika wajha allah yàlla mooy borom bi eh, daal dinay lay <coughs> xaraamal safara waaw xaraamal na safara mu lekk yaramu kookee akbar waaye it ci taxrij gisoon nañ Seydina Anas radiyallahu anhu te loolu waxoon nañ ko ci hmm? dafa jële ci Mahmoud ibn Rabi' hadis bi mooy sëriñ bi wala koo xam ne yaa gën a màgg mën ngaa jële ci ku la gën a féete suuf ba pare yow ci sa bopp sëriñ bi mën ngaa ànd ak sa doom di dem di jàngi mooy mu jële ci koo xam ne moo ko gën a màgg mu jële ci ñoom hadis muy Seydina Mahmoud ibn Rabi' ànd ak doomam ba pare ne doom ji bind ko loolu ciy jànge tamit li nga xam ne mooy bind hadis waaw même bu dee ne au début saxaaba yi radiyallahu ci seen biir amoon na wute waaw ndax yonent bi alayhi salaam euh, doon na wax ne képp lu ngeen bind lu dul ci man lu ngeen jële ci man bind ko lu dul alxuraan effacé leen ko ma sonn na ko wax waaw waaye moom ci boppam am na ñoo xam ne dañ doon bind te wax loolu fay naa loolu waxoon nañ ko fi sinon beneen détail la ak gone yi dimanche yi bu ma juumul <laughs> parce que dañ doon wax ci loolu moo tax wóoratuma ndax fii lañ ko waxoon mais nañ ko waxaat rek bu dee c'est répétitif euh, lu ñu waxoon la tamit muy nuuru na laa nuur yonent bi alayhi salaatu salaam euh, da doon da doon waxoon na lool lépp lu ngeen bind ci man na koy faase waaye am na ñu doon bind Seydina mm, Abdallah ibn Amr ibn na doon bind lépp loo xam ne yonent ma alayhi salaatu salaam da ko doon wax waa Quraysh supéré ma non mais Muhammad mais bashar la mais nit ah. wax ko yeneen tubaab saa saam yeneen tubaab saa saam ne ko bindal fa wallahi maa ngi wàcc yàlla dara du génn ci sama làmmiñ wi lu du dëgg kon kooku nee na ko mu bind te tamit gisoon nañ xadiis Abu Hurayra bi radiyallahu anhu keroog nga xam ne ci la def discours ba fële ca Makka ca aju aju tàggatoo gi Euh, mu wax ne ba mu defee discours ba wax ba pare Abu Sha ne man benn waay bu jóg Yaman ne bon euh, man manumaa kii ah ya yonent bay saa saam sa discours bi dafa ma ngi te man waxoo takk yonent bay saa saam est-ce que mën koo bindal yonent bay saa ne uktubu li Abi Sha bindal leen sama discours bii euh, sama sermon bii bindal leen ko ki nga xam ne sama xutba bi bindal leen ko waa ji nga xam ne mooy Abu Sha waaw léegi kon gis nga yooyu daa tax boroom xam-xam yi ak bam ne effacé ñeen ñu ne woon kon kenn du bind xam-xam mais loolu après wut lañ des euh, wute woo amatul amatul kenn ko taxaw naan est xa que bind xadis baax na baaxul wala wala Seydina Anas le fait mu ne hmm, bindal ma ko waaw waaw bind ko waaw <laughs> te loolu lu ama am solo la. te mooy euh, di mokkal kese baax na waaye di ko boole doptu qalbin wa kitaab moo gën a teemat di takk ak sa xol mooy di mokkal waaye di bind ndax bu benn bi faaye beneen bi mën naa des te moo gën a wóor kon nag loolu dañ ciy jàng loolee waaye bokk na ci benn njàngat bu ma fàtte woon moo yonent bay saasaam bi mu jógee di julli ñaari rakk la julli kon loolu dañ ciy jànge ne li nga xam ne mooy julli su liy sunna ci naafila bëccëg gi mooy par ñaari ràkka la loolu nag wute la loo xam ne taxuñoo jóg waxu xanafiya yeeg waa jumhuur ak yooyu euh, loolu taxuñoo jóg mais lii yonent bay sa sam say na itbaan ne dafa jóg julli ñaari ràkka ñu julleen moom loolu nañ ci jàng ne kon te loolu naafila la woon laa ma xaala loolu man da ñàkk te moom la woon xat man <laughs> dox jamonoy benn farata loolu dañ ci xam ne naafila la ci ñaari ràkka la woon la ko defoon waaw kon loolu jàngi fii nga xamante ne nii mooy ci hadis bii nii waaw waaw lii lépp ay njàngat la yoo xamante ne nii yu ama am solo la léegi côté bi mu daanele côté bi mu daanale loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna moom lañ njëkke ci yaakaar gi nga xam ne moom la jullit bu nekk war a am ki nga xam ne daal neena laa ilaha illa allah te yàlla kese tax mooy mu dëggu ca ah kookale de boroom bi da xaraamal na ci yaramam safara soit mooy safaraaw yéeférie bu dee ne borom bakkaar yu mag la yoo xam ne borom bi ci dogalam bu jiitu nee na dina ma sa jaar safara safara bu muy jaar safara suy jeex la ndax mooy safara julli ji wala rek mooy bu dee nag yàlla fay na ko loolee mooy man na ko jéggal malgré lu mu def ndax ci machia ci euh, ngëneelu ci euh, namm namm borom bi bu ko soobee mu buggal ko bu ko soobee mu jéggal ko wala mu teg ko ay coono yu metti daal di koy dugal fi nga xamante ne mooy aljana wala bu jaaree ba manula jaar du safara it du fa sax dina génn daal di dem aljana te bu demee safara boobu mooy mawaadi'u salaa yi nga xam ne moom lay jullee buy sujjóot loolu safara si du ko lekk waaw mooy borom bi dina xaraamal cërëm yooyu safara même bu dee dina fa dugg ba ni nga xam ne noonu lay génne daal di dugg aljana kon nag foofu la ñuy yem insha allahu taala ah ci jotaay bi ba bii di ñëw insha allahu taala bon bu dee am na ñu pas grave c'est pas grave léegi <laughs> côté côté Seydina Abu Sa'id ki euh, Abu Ayyub ak ñu dégg xadis bi ba ne woon lii foog ma ne leen tubaab saa saa wax na ko ak Seydina Anas loolu bi ñuy tëj xadis bee weesu ci jotaay bee weesu boo fàtte la ko gisoon nañu ko kon nag insha allahu taala kon ñu yem ni jotaay bii di ñëw ñu gis Seydina hadiisu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu belle transition Seydina Umar <laughs> bay ma may la lool <laughs> bi ñëw am nañu ne ki ko boro ki ko yonent bay saasaam boole loon bi muy ñëwee Médina xam nga doon fraternisation uxuwatu mbokkalante googale yonent bay saasaam defoon diggante muhaajiruun ak ansaar yi am nañu ne Seydina Umar radiyallahu anhu ci waa Ansaar Itbaan ibn Maalik bii la ko boole lool waaw ba keroog bi nga xam ne ci ndax ñoom dañu yoroon ay dañ doon liggéey doon ñoon man nekk tout le temps ñoom ñëpp ci yonente bi alayhi salaatu salaam at-tanaawub lu mel noonu la ko imaamul Buxaari tudde buntu di wutu wante ci xam-xam jamono ji kee di demee yor ay xaram di sàmmaale xaru keneen wala gëléemi keneen kooku bu ko defee keneen ki toog yonent bay saasaam di enregistré di jàpp lépp lu mu jàngale léegi moom bu kooku ñëwee moom mu dem léegi moom mu nettali ko lépp lu mu jële ci yonent bay saasaam noonu lañ doon def Seydina Omar nag ki mu ko doon defal nee na Itbaan mii la woon keroog moo ñëw daw ñëw rek fekk buntu kër Seydina Omar daw ni ko rëng rëng rëng rëng rëng fëgg Seydina Omar ne eh, mais lan ah? mooy ndax moo doon bokkam moom moom la doon kiiwal moom la ko yonent sa sa saam booloon romain yi dañoo ñëw fekk taa la leen byzantin yi doon tëkku di tëkku jullit ñi naan dinañ leen sox dinañ leen fekk ci seen kii bi saccagé leen xaar leen vous allez voir ce que vous allez voir <laughs> li dëkku yonent sa saam salaam ñëw mi dina xaaral ak ñun ñu ñëw xam ngeen comme américain bu ñu waa Dakar da ngeen da ngeen doxoon ah yéen a ngi ah. ngeen déggee bruit boom rek ñun la <laughs> léegi gars yi nag bi rëm rëm rëm rëm buntu bi si ginnaaw war ni romains yi dañoo ñëw mu ne déedéet lu gën a gaaw yi ñëw mu ne ko lan la mu ne yonent ma sa alayhi salaam fase na soxnaam <laughs> ndeke rumeur la mais bon yonent saa saa masolo fase soxnaam yi <laughs> mais rumeur la woon Seydina Omar tëb rek dal ne kon de Hafsa alxuraan <laughs> waaw doom ji yoon soxna yeneen trois cent cent mooy Itbaan moomu am na ne Itbaan la woon ma Ibn Malik mi léegi moom kon <laughs> moom xadiisam jeex rek ñu war a gis xadiisu kon mbokkam ni ci kaw wax boobu muy Seydina Omar xalifatu rasulillah thani xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum